maa kaana ala nnabiyi min xarajin fi ma farada allahu lah sunnata allahi fi alladina xalaw min qabl wa kaana amru llahi qadaran maqduura kon ci laaya bi ak bi ci tegu lañ gisoon mu ne maa kaana nekkul ala nnabiyi ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam min xarajin ci benn gene ci benn problème fi ma farada allahu lah ci li nga xamante ne moom la ko boroomam tabaaraka wa taala daganalal sunnatallahi lii mooy tëralinu yàlla bi nga xam ne fi lladiina xalaw ci ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci ay yonent alayhimu salaatu wassalaam min qablu ci lu jiitu wa kaana amrullah te nekk boroom borom mbiru boroom bi nekkoon na te du di nekk qadaran loo xam ne mooy mbiram yi dafa nekkoon xadaran loo xamante ne nii lu mu natt la du maqduura loo xam ne lu mu dogal la natt ko ne bés bii bu lii naree xew lii nii laa ko natt nii lay xewee mu ne alladina ñoo ñële te jiitu woon la mooy ñi nga xam ne yuballighuuna risaalaati rabbihim ñooy jottali li nga xam ne bataaxali borom bi tabaaraka wa jaam yi wa yaxshawnahu ñu koy ragal di ko suuraale moom dong wala yaxshawna te duñu suuraale te duñu ragal ahadan kenn illa allah ku dul boroom bi tabaaraka wa taala wa kafaata doy na billaahi xasiiba boroom bi doy na kepp moom doy na sëkk koo xamante ne nii mooy àtte jaam yi waaye mooy ki nga xam ne moo peeg lépp te de moo leen di àtte ëllëg lii mooy lii nii li tax ñu bëgg jee taxawaat tuuti mooy gis nga borom bi na ne maa kaana lin nabi maa kaana ala nabi min xarajin fi ma farada allahu la yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul ci kawam benn gene benn problème ci li ko borom bi xanaa di daganal kon loolu ci la ñuy xamee ne moo jullit ñi tamit mooy lu borom bi daganalu jullit amul lu mu ciy def kenn ñëw di ko ŋañ loolu manu la nekk moo tax am na benn wax bu dangereux bu garaw boo xam ne moom la ñuy wax ñun en tant que sénégalais en tant que wolof waaye dañ cee war a bàyyi xel xam ne loolu du wax ju jub du wax joo xam ne wax ju ñu war a wax la naan lii bu dee dagan na it ngor mayu bu ko lislaam mayee it ngor mayu ko loolu wal iyaazu billaah loolu laa xamul wax yooyu wax wax yooyu xaw ma ki koy wax kooku damaa foog ne iblis moo fil xel ne naka nga mën a waxe ne yow lii lislaam dalaa may loo xam ne ngor moom mayewu ko quoi mooy kon ngor moo gën lislaam mais ñun damaa yaakaar ne xaw ma iblis dañoo cuut suñu bopp yi lañu pikiir xaw ma lan moo ñu dal wax jooju nga dégg ñenn ñi di ko wax foog ne wax nañ lu am solo loolu waxu riir la wax la joo xamante ni ëpp naa wax bu l'islam yonent bi alayhi salaam mooy lii borom bi wax amul benn problème benn gêne ci li nga xam ne moom la borom bi daganal yonent bi alayhi salaam te ñun dane ñun mooy suñu royukaay kon amuñu benn gêne ci lu borom bi daganal mooy dagan na te mooy li gën a rafet li rafet mooy li borom bi daganal li ñaaw mooy li mu xaraamal même bu dee seen ngor kon seen ngor moo baaxul ngor gu wuuteeg li l'islam daganal kooku loolu du ngor du ngor bu baax. voilà loolu lu doy waar wax jooju xaw ma nan la ko ay nit man di waxee loolu dañ ciy bëggoon a taxaw léegi nag ñu war a continuer kon ci laay bi nga xam ne mooy fanweer bi mu ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi wa xaatama nnabiyiin wa kaana allahu bi kulli shay'in aliima suñu boroom nag ne kon mu ngi doon wax ci màbbal li nga xam ne mooy doonoo do naan naan damay doomoo nit mooy adoption loolu kon màbbal na ko tañ ci yonent bi alayhi salaam la ko jaarale ngir màbbal ko ndax mu saxe ci xolu wax loon rek ci wàllu sëyeeg kii géer laa kii tëgg la kii duma ko may sama doom ak yooyu boo gisee ñun mu naqaree dindi Sénégal li tax mooy ñi nga xam ne ñoom lañu jàpp ne ñooy sëriñ si ñooy modèle yi du ñu gis ñoom ñuy doxal noonu mooy daanaka li ñépp di doxe mooy li ñi xamul ñi xamul ci population bi ñi nga xam ne du ñuy boroom xam-xam du ñu ay sëriñ ñi ñuy doxe mooy lambda yi ñoom noonu la ñuy doxalee voilà de ce fait mooy kon kan mooy ko dindi moo tax mbir mi boo ñëwee di wax fee dañ naan moom saa yi nu mu sant joxum ko kii dafa xam dara oustaz joxum ko mii moos na na Sass Ndiaye quoi yow moom moom na toog ne rek looloo tax parce que lan mooy ñi ko waroon a dindi yonent bi saa saa suñu borom dafa xam ne moom ci moom kese la mën a jaar. léegi nag moo tax ñi nga xam ne ñoo ne ñoom bu yonent bi saa saa nee na ñoom ñoo ko fi toogal ñoom lool ñoo ko waroon a doxe dindi yooyu dik ci seeni jëf. mu leer nàññ ba seen taalibe yi gis ne lii nii lii nii waru la demee nii bu ko bu bu doon lool amoon bu doon amoon léegi nga gis mu xaw a woyof loolu nee nga mën a dindi waaye loolu fekk amul ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp ne te bu ñu doon wax ne yonent bi saa saam fii mu ne day ñëw tey am na kër gu mu war a dal ñépp jàpp ne kër ñooñu la war a dem te ñooñu doxewuñ liñ fi nekk kon war nañoo seetaat mbir yi de kon maa kaana Muhammadun mu ne mii. alayhi salaatu wassalaam nekkul aba ahadin baayu kenn min rijaalikum ci seen góor yi nekk fii ndax yonent bi saa sam doomam yépp amul kenn ku ci majeuroon ñu góor ñi ñoom ñépp dañoo génn àddina dañoo teel a génn àddina biñ nekkee gone biñ nekkee tout tànk kon nag loolu moo tax alqaasim abdallah ak ki nga xamante ne nii mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu alayhimu salaatu wassalaam ñoom dañoo gaaw a génn àddina kon nag mbir mi mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam yéen góor ñu fi nekk Zayd man da nekk doomam waaw kon nag maa kaana Muhammadun Seydina Muhammad mii alayhi salaatu wassalaam nekkul abaa ahadin di bàyyi kenn min rijaalikum ci seen góor ci seen góor yi yéen jullit ñi mooy amul kenn koo xam ne doom na ci moom ndax amu fi doom joo xamante ne mooy doom ju jóge ci gañoom directement sinon da nga doon gis mooy ñooy Seydina Hasan gisoon nañ ci jataay ñaari jataay bi naa inna ibni hada sama doom ji sangam mooy hadith Seydina Abu Bakra boobu radiyallahu ta'ala nekk ci saxix yi mu naan yonente bi alayhi bi mu nekkee tout tànk nekk ci kaw minbar bi yëkkati Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu maa naan inna ibni hada sama doom ji sàng la loolu bokkul ak doom ji yonente bi alayhi salaam mooy doom la ndax doomu doomam ju jigéen Sayyidatu Fatima moo ko nit man sama doom sama doom bu amoon doom man naa ne kii sama doom la mooy sama sama doom la suñu borom waxul loolu mooy ñi nga xam ne comme Seyna Zayd mii ñu doon wax Zayd ibn Muhammad alayhi salaatu loolu la suñu borom ne kenn la fi doomul sa doom la mooy même Seyna al Hasan kenn du ne Seyna Hasan ibn Muhammad non non loolu kenn du wax Seyna al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma kon mu ne maa kaana nekkul Muhammadun Seyna Muhammad nii aba ahadin bàyyu kenn min rijaalikum ci seen góor yi fii de walakin laay li am ba des mooy rasulallahi ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam wa xaataman te moo tëj yonent yi moo tax caaxaankat boo dégg koo dégg ñu naan la diw yonent la yow loolu rien nga dégg ko waru ngaa am kersaay di ko nettaliwaat naan diw ñu koy jiiñ naan yonent la wala mu toog naan moom yonent la kooku képp koo xam ne taxaw nga di ko nettali yow na nga am problème yow wa loolu moom yoboo mu leer la mu ne kon maa kaana nekkul yooyu yonent bi aleyhi salaatu salaam nii walaakin lam ba des rasuulullah ndaw yàlla la wax xaataman nabiyyiina te moo tëj yonent yi aleyhi salaatu salaam kanta waxu orientaliste yu sànku yi te réer mooy ñooñu nga xam ne ay tubaab lañ jàng quoi xaw a jàng tuuti ci culture islam quoi ci wàllu l'islam bi nii mais ci wàllu ñoom ñoom ñoom niñ ko gisee baa ñu ñëw cay say Imaam Buxaari alxuraan ñoom dañuy ñëw ne ñoo koy jàngale ñoom seen seen seen mbiru bopp histoire boo xam ne fekkewuñu ko ñu jël ci ñoom ne ñoom ñoo koy nettalil ni mu leen neexe quoi wala seet ci yi leen neex yu extraordinaire yi te yépp nekk yu yu foo dara du ci dëgg dëgërul yooyu la ñuy jël ngir nag di ko tong-tongee ci kaw suuf ëbb ay université nekk naan ay département de l'islamologie lu nekk ñu nekk fa di wax seen waxi caaxaan yooyu gaa yi di leen woo ci plateau yi ñu foog ne ñii ñooy boroom xam-xam yi wallahi ñoo sori xam-xam waaw noonu ñooy ñëw nag nga gis ngaa yu mel noonu naan walla bu dee ne xaataman nabiyyin fii moo tëj yonent yi léegi dañuy xool est-ce que tëj bi tëj bi ci biir la ko tëjee wala ci biti ndax bu dee ci biir daa dugg ci néegub yonent yàlla yu saa saam tëj ko foofu mooy kon bu dee ci biir la walla bu boobaa xam naa ku jóge ci biti war na koo mën a ubbi wala bu dee tëj bi ci ci biir la mooy waxi xale yooyu nga xam ne daanaka xale yi kesew kesew sax du ñu waxe noonu ñoom ñu nekk ci yooyu ne nag fii mu ne ñu ngi wax lu am solo def ko ci ay livre di ko binduloo nit ñee ko disserteloo nit ñi ci université yi naan islamologie fi caaxaan yooyu waxaataman nabiyin te yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo tëj yonent yi alayhi salaatu wa tax mu ne wax laa nabiyya ba'di benn yonent du ñëw sama gannaaw te kenn manu la nekk rasul fekk nga nekk nabi te ku nekk rasul nabi nga te man ngaa nekk nabi te doo nekk rasul kon nag mbir maa ngoog waxaataman nabi yéen te moom moo tëj ñi nga xam ne ñoo yenente yi wa alayhimu salaatu wassalaam wa kaana allahu te borom bi nekkoon na te du dañ di nag bi kulli shay'in ci lépp alimaa ku ko xam la de mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm borom bi tabaraka wa taala te dëggal udkurullaha di leen tudd borom bi tabaraka wa taala ñu di ko fàttaliku kasiiran lu baree bari dee leen ko tudd seen làmmeñ yi seen xol yeeg seen ruux yi na lépp di synchroniser seen xalaat yeeg seen xel yi dee nekk ñoo xam ne kojug borom bi lañuy nekk wallahu taala wallahu taala alam wa sabbihuhu te dee leen ko sàbbal di ko jullil bukratan suba yi wa asila ak ngoon yi waaye wa sabbihuha dee leen def say subhaanallah di ko sori li nga xam ne mooy ci seeni jëf seeni wax ak seeni xaal li nga xam ne moom la ko ñi koy bokkaale ci kaw suuf jamono ñu nekk dee leen ko sabbal bukratan ci suba yi wa asila ak ngoon yi di wane ne yéen a sori ñoom ni ñuy doxale ci seeni doxalin ci seeni réew ak ni ñuy doxaleem réew ni ñuy dundee dund li ñu fi nekke lool sabbal leen ci seen borom mooy sori leen li nga xam ne noonu la ko yéefar yi di dox te ngeen doxe ko ni nga xam ne noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala daal di defe te na ngeen xam ne huwa moom borom boobu alladi mooy ki nga xam ne yusalli aleykum mooy julli ci yéen ak ndaw ndaw yooyu te ndaw saraf wallahi aay bi aay bu rëy la bi ne mooy julli ci yéen te ñim ko njëkk a wax mooy saxaaba yi ah beneen jullit bu fi ñëw ba yowmal qiyaam boo ciy dugg da ngay topp ci saxaaba yi manoo cee dugg saañoon waaw wa wayo walladhi yusalli moo julli aleykum ci yéen wa malaykatu ak malaakaan yi lu tax li yuxrijakum ngir mu génne leen lii mina zulumaati ci lëndëmi bokkaale lëndëmi réer lëndëmi shirk ila nuuri ci leer bi nga xam ne mooy leeram gi moom borom bi tabaaraka wa taala wa kaana te nekkoon na borom bi tabaaraka wa taala te du dañ di nekk bil mu'miniina ci way ngëm yàlla yi rahimaa ku leen yërëm la taxiyatuhum gis nga li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne nuyoo bi mu leen di nuyu yawma yalqawnahu bés bi ñuy dajeek moom yawmal qiyaam mu leen di teral salaam jàmm la leen di wax de moom la leen di nuyoo wa a'adda lahum ta préparel na leen waajal na leen ajran pay loo xamante ne nii karima goo xam ne bu tedd tedd la gis nga laay bi ñu jóge nii muy ñaar fan fukk ñeen fukk bi ak ñett mooy moom huwa alladhi yusalli alaykum wa malaa'ikatuhu ak malaakaam yi moom lay wax ci kanam dina wax beneen waaye bokkul ak julli moomu de di muy def ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi mu xëcc xeet yi xeet yi fi ñu fi mu leen yóbbu ndax moom alayhi salaatu wassalaam moom mi borom bi di julli ci moom ne yéen malaaka yi dañ koy julli boobu nag danee man ak malaaka yi dañ koy def yéen nit ñépp def leen ko boobu mooy mu xëccaale ñu ba ñun ñu nit bi di julli ci ñun ak malaakaam yi même bu dee ne julli yi wute